suratu Maryam saaru Maryam Makka saaru Makka la saaru Makka saaru Maryam Makka la wàcce ilaa wa sajdataha ilaa sajda aw ilaa sajdataha nu muy sujjóot dafa makkiyatun aw ilaa fa xalafa min baadihim xalfun laa yatayni fa madaniyataani way ya moom saaru Maryam samaanun juróom ñett la aw tisani ke juróom ñeent waccu juróom ñeent saaru Maryam Makka la wàcce eey alxuraan yépp ba mu daj kenn du ci gis turu jigéen benn turu jigéen ne bu jaaxaan ba mu daj lu mooy jenn jigéen rek mooy Maryam doo ko gisal ñaareel jigéen yi ci def yi alxuraan yi tudd yépp leen di tudd rek lëm leen firikat yéppay firi waaye tudd jigéen sang ci yaxawal alxuraan bi rek ngeen koy gise moom nag du ko ñetti fukki yoon ci alxuraan loolu am na sirru lu tax yàlla day tudd jigéen ñëpp tudd Mariam rek mi ngi fenloo ñu wax ne Mariama jabar yàlla la nasara dañoo wax ne Mariam jabar yàlla la Isa doom yàlla la aada yi nit ku rëy jabaram ci mbooloo daf koy waaye du rus a tudd tudd jabaram ci mbooloo bu Mariama doon jabar yàlla nag kon yàlla du ko tudd ubbi jabaram ci waaye du rus a tuddee tudd jabaram ci mbooloo bu Mariama jabar yàlla nag kon yàlla du ko tudd na ko ñett fukki yoon ci Alxuraan pour xam ne jébéer la du jabar li ñu moo tax Mariam Mariam Mariam di jox ci Alxuraan defal ko tuddee aw saar jaam la du jabar mais saa jaam la du doom bismillahi sa sama wax sama ci ci xewal mi ka daal ci mi daal ci alaxira kaaf aa yaa ayin saat allah yàlla rahma ja xam muradi ci ñoom yaa ayin saat di lot nañ ci firi laa aram bu muradi rek lañ koy firee yàlla xam lu ci namm xaraf yi xarafu baasin yi nekk ci bopp saar yi ay mbóot lañ yàlla sànni ci téere bi seen prix fii kër yi xamuñ ko boo yàlla xelale saqal ko ci sa waale duñ ko firi xaraf yi nag wàcc nañ mat nañ juróom ñaar fukk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak juróom ñeent li ma cël cëli gëm yàlla yi waaye fukki xaraf ak ñenant rek la moo baamtu bu mat juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar sirrun xasinun xataa karaaho alif laam miim ak liif laam miim saat liif laam raa liif laam miim raa kaaf haa saat taasiin miim nuun rahmaan nuun xaaf saat boo boolee yooyu yëpp fukki fukki araf ak ñeent rek lañ ñooy li ma bàyyi saari ñu ne ay ngëñ ñu nekk ci téere bi di ko gëñee ñu ne suñ ko tuddee mooy turu saawa ñu ne suñ ko tuddee daal li saawa yi wax fi yëpp ci pireem la bokk ci taxul mu jeex li tax ñoo xam ne ñoo ne bokk pireem nag mooy su laaya ji wàccaa Jibril daf koy jàng ba noppi firi xaaral fi baax yi wàcc ci alxuraan juróom ñi la ñoo ci jëkk wàcc saa aa yaa insa Jibril mi daa wàcca laaya ji te ko wàccee ba noppi firi ko ba mu xasee ne kaaf ne xaraftu xam naa lu mu ne haa mu ne xaraftu ayin yonent ne xaraftu kaaf haa yaa ayin saaf xarafum ci wax rek balaa agal ne ko xam naa lu muy firi jibril xam ne moom sax na na ko yonent bi jiitu bi jibril di wàcce yàlla yi dikru rahmatu rabbika mooy tudd ak yërmande Abdou jaamu Zakariya Zakariya zikru rahmati rabbika tudde yërmande borom ba Abdou jaamu Zakariya Zakariya saar wile mi ngi tuddu yërmande ji yàlla yërëm yàlla sa yow yonent yërmande ji yërëm jaamam Zakariya ba tey laa wane maqaamam yonent lëm gën a kawe maqaamam Zakariya yonent rahmati rabbika Ah, baata rabbi ki yàlla yonent lañ ko laafal mel ni yonent borom bi abdahu Zakariya moom ñu laafal ko yàlla rek sa borom Zakariya moom di rabbi yonent la laaf xam nga mu laafam ilayhi moom mu laaf ku laafu Seydou Serap mu laafam ilayhi moom mu laaf mel rabbi bi daal yonent ko moom abdahu Zakariya moom def nañ ko ci place ab jaam mulaafam yi dañuy ne borom bi Zakariya adi mulaaf mu jëkk bi de fàttaliku yërmande borom sa jaamab jaamam Zakariya naa daa ba mu woowee rabboo borom mi daan ak woo xafeen bu aji nëbbu de ba xamee ne ma ñaan borom waaw ca digg guddi ñaan koo xam ne daf koo yenu de guddi mooy waxtu nangu ñaan te daf koo yor nii kon xaaral mu wax moom Sakariya ne rabbi yow borom sama inni naka man waxaana door na ala mboolem yax bi rek min ñi ci man sama yax yëpp doori nañ léegi màggat na wastaala wesaaroo na raasu bopp bi tey fan ci bejaaw sama bopp wesaaroo na bejaaw sama kawar yëpp weex na léegi wala ma akun te nekkuma rabbi ya borom sama faqeen de aji taxaa di dudu ay ka ci ñaan sa te li ngeen gis sama dundum yëpp musuma laa ñaan ñàkk la ma la ñaan léegi nag màggat naa be jaaw naa musuma laa ñaan loo ma may maa ngi lay ñaan way nii te man xiftu ragal na ma al mawaliya doomi bay tax yaa min waraayi ci gannaaw sama ragal naa su ma dee te bàyyiwuma doom ju ma dànn xanaa sama doomi bay tax yi ma xam rek daay sànq ñoom diine ji de loolu laa gis ci ñoom wa kaanat nekk na imraati jabar sama aqilan di aji jërmeel sama jabar dafa jërmeel ma sa jur doom xaal waaye yàlla nga may lii ma mi ne dugg fi yow wàllu yéen borom yéen fii yow ma léegi sama jabar ak li mu jërmeel yëpp maa ngi lay ñaan rek nag ma may doom ju doom ju ma doon waaye yàlla si samay doon dana sama xam-xam dama xam sama maam yàqoo ba yàlla def ko rabbi borom sama rabbi mu ngi fi mu gërëm teew sama doom jooju maa lay ñaan yàlla nga def muy doom ju baax joo xam ne dañ ko gërëm yàlla daal di nangu ñaanam yërmande jàngoo ñu ne ko yaa Zakariya yaa Zakariya innaa naka nu bashiruka danu bégal la bi quraanin ci fero da nga doom ju góor ismuhu turam Yaxya Yaxya la sa doom jooju nga fa soo am Yaxya la ko yàlla tudde tudde nañ ko Yaxya ndax la nga xam ne ruumak yaayam dund na ci moom gannaaw bu mu deewoon wala na yàlla deful ñoom ko mun xam ñu jëkk samoon ak turandoo de mës daa am turandoo jaar ne nit ku tudd yaaya kenn mësu ko gisee ci moom lañ ko tàmbalee gisee ñaan na doom yàlla dig na ko ne nangal na ko ñaan doomu aadama gën a yàkkamti ci lu baax lu bëgg ba ko yàlla ne nangu naa sa ñaan da doom ci tudd yaaya xaaral mu rabbi yow borom sama am na yakunu mu naka nekk ni ñeel ma xulaamun aw fero bokkaan te nekk imraati jabar sama akaran di ay jéemen waxat balaxtu jot naa meen kibari ci mag fotiyan ab dayo moo naka laay jure doom man sama jabar jéemen la mësa doom te na juróom ñeent fukki ak juróom ñett mësa am doom man am naa téeméeri at ak ñaar fukk ñun mësuñu am doom ñaari màggat yu mës la doom def kay màggati nii naka lañuy jure doom te li nga xam ne mooy xaalis mooy jigéen soo amee ñeent fukki at ak dootu jur doom góor yi góor waaye ngir tam dafay daal taxaw ñii dawal ngir li mënoon nañ ko bàyyi ak bi nga xam ne moo ko dawal ndaxte moom dawalal na ko boppam am na at yoo xam ne jigéen ji ci àgg dootoo jur am na at yoo xam ne góor gi ci àgg dootoo jur moo tax de. Zakariya àgg na ci at yoo xam ne bu doon jub sax bu jaagee dootu jub saka mës na am doom dara. jabaram àgg na ci at yoo xam ne jigéen ci jaagee dootu jur su doon jub sax saka ba nga xam ne naka jëkk dafa jër men fara lii tumuranke na naka la ñuy doom xaala wax yàlla ne ko mbir mu day saalika naka noonu de mbir mu ni ma la wax la dinaa génne doom ci seen diggante yéen ñaari màggat yooyu de ah la wax la bu ko borom sa moom ñaari màggal kooku man lu ma jàpp ni la man yàlla delloo kat delloo booloo wax Sakariya ci doon góor ak jigéen bi ci am moom itam màggatoon na booroo moom tëju waxat xalaatu ko bindoon naa la min qablu mu takku nekk loolu seen naa la tamit daa nekk dara xanaa loolu gën a jafe di loo ñaari màggal mu daal di ñaan nag xaaral wax rabbi yow borom sama yàlla nga def dee ñeel ma aaya tan mandargam déwét ak jabar sama yàkkamti na nag mu ne yàlla yàlla nga ma xamal waaye nag ma jox mandarga moo xam ne su sama jabar mbir rek danaa xam ne yëngu na xaaral mu wax moom yàlla ne ko ayatuka mandarga sa la tukallimu mooy bu wax naa sa nit ña laa sa lay wax ci guddi de mu ne ko bés boo xamee ne lu nga mënut laa wax ak ñi rek sa yoo xam ne sa jabar yëngu na loolu mooy mooy mandargam am ba jabaram de sa wéyam ngir ñu ñëwee amoo yàtti guddi yu mat sëkk yoo xam ne Sakariya dana ko toog duma wax ak mbindeef ba mu toogee ba njub ma feeñu ko mu xëy rek lu mën da wax fa xaraja tam génn ala qawmi jënitam mu ñëw miiraam ci kër miiraam njëkk jëre fa awaa tam ñu ngi ilayhim jëm ci ñoom na ko mbiram bi sab yoo julli leen ba nga xamee ne xëy na yàlla lu loo ko rek mën da wax mu daal di junj ñu ñu daal jiite julli te leen julli leen de bu ko defoon julli rek wax ak yéen ngoon subaa ngoon moo doon seen farafay julli yaari julli moo doon seen séréatu mu ne leen bu subaa julli leen bu ngoonee julli leen moom daal di daal wéet cee néegam xalwaam ba muy jaamu yàlla ca ca jàkka ja di tudd yàlla rek ndax dañ ko ne woon naka ca saa waaye soo lottee ci wax ak nit ñi rek di tudd sa borom ak tudd bu foofu la borom xam-xam yi ballaloo xalwa ñetti fan ñetti guddi Zakariya moo yar Mariam Mariam bintu Maryam nag yaayam ak jabari Sakariya yaari mbokk lañ jabari Sakariya mooy tantay Maryam yooyu yaayi Isa ba nga xamee ne Imran ñaan na yàlla doom te doom ju góor la ñaan doom yu góor yi liggéey ca nekk ay jaamukati yàlla ne ca jàkka ja ca Baytu Maqdis ñoom lañ gisoon soppa am doom ju ca bokk mu ñaan yàlla doom yàlla may ko Mariam muy doom ju jigéen waaye gis nga ni tey saalihiina yi ba muy teewoo doom ju góor doom ji mu jigéen la naam waaye melaw góor la amee de ba yàlla ci góor ñi la ko dimaale wa kaanat minal qaanitiina la wax ñaa xam ca saa saaru kaaxi moo ko la ñëw insha allah ba nga xamee ne Mariam judd na Zakariya moo ko yaat denc ko ca miiraabam jàkka ja moom rek ay dugg fi moom di ko leeral di ko nangal di ko indi jiw bu muy jiwoo mës a gis góor moom Mariam nga dem jiwal ko te bu Sakariya bu gaa ci néeg bu dee waxtu noor mu fekk fa meññeetam nawet bu dee waxtu nawet mu fekk fa meññeetam noor mu ne ko lii mu ne ko fa sama borom la bàyyi ko karaamay wali yàlla ku ko wedd rek tam la nga ak lu ëpp juróomi téeméeri hadiis yu yonent ak lu ëpp ñaar téeméeri aaya alxuraan mu xam ne ki mën a wàcce nawet ci noor mën a indi meññatam noor ci nawet mën naa jubloo màggat de mu daldi ñaan boromam moomu doom tam leen bu baax ba mu ñaan doom Mariam la gisoon de doom ju mel ni Mariam la bëgg mu ñaan yàlla may ko doom ju góor mu di Yaxya ba Yaxya ñëwee góor la wet waaye doxut fi sëy benn yàlla defut ci moom yàlla defut ci moom du koy sëy naka la wéeroo sëy dañoo xasoora ma ngay ñitu ci doom ju jigéen ji nga xam ne moom la baayam xooloon ba tax mu ñaan yàlla doom jigéen ji ñitu na góor ndax góor la yaayam mébétoon góor gi itam nit ñi jigéen ndax jigéen ji doom ju mel ni jigéen ji la baayam mébétoon mu daldi ëmb nag yaaya daldi ko wasin ba mu xamee ñaari at yàlla daldi ne yaa Yaxya yow Yaxya aussi jàppal kitaaba tawra kooku noonu la ko farluwee yàlla daldi wàcc ci moom mooy ci ñetti atam yonent yépp ñeent fukki at dañuy am yàlla soog leen a yónni lu mooy Yaxya moom yàlla ko yónni ci ñetti ate na jox nañ ko alxuraan yonent bi sab yonent bi ñu ko ne moom ndaw la de tollu ci ñetti at rek yàlla yónni ko de waxamaanan te mu yërmaande ñeel nit ñi mu naatu ke fi nun yàlla de ko mu yërmaande ñeel ñépp wa sakkaatan tay sadax ci ñoom wakaan ne kon taqeen de aji ragal yàlla ku ragal yàlla la woon moom yaayaa ku yàlla seede na ragal nga yàlla sa ragal yàlla jéggi mës da def mës da def mooy mësu ko nit itam ba juddoo ci ñetti atam ñu daal ko jox ak yonent muy wéet rek di jaamu boromam foo gis yaaya rek robañ baa nga ca ba moo xeesaa ñoo xaw maase xeesaa moom yàlla daf ko bind ci jamaal foo ko gis rek ma ngay reer yaaya mu bind ko ci jalaal foo ko gis rek ma ngay jooy suñ dajee xeesaa ne ko sa bopp yow da mel ni ku naagu yërmande yàlla foo tollu yaa ngi jooy rek te yàlla yërmande bi yàlla yaayaa ne ko wattul sa bopp yow da ngaa mel ni ku yàlla kenn du ko wóoru ga mooy mës ga yittewoo mooy mas naa dajeeg iblis fekk iblis mu taxaw mu ne ko noonu yàlla bi looy def fii mu ne yàlla ama yebal nga pour nga laaj ma loo a ndax mas nga maa yàqal benn bés iblis xalam lu yàgg ne waaw am na benn bés nga am ay gan di di reer ak ñoom ma neex a ba fi yow ba nga regg da reer ba regg guddi keroog naafila wala ci guddi da nelaw ba set boo reeree ba rek doo xeewu guddi mukk da nelaw ba set mu ne ko mas naa la reggloo ba nga xam ne nelaw da ngaa nelaw ba fa ci guddi ga mu ne ko géñ naa ci yàlla ne dootuma suur ba fa may dee mu ne ko may géñ naa ci yàlla dootuma laay bi mukk doomu aadama Zakariya nag bu ne yaaya kaay kaay toogal bëgg a doom ji mu toog dem di wéer rek di jaamu boromam te Sakariya tawat nag ne yow sama borom ba ma lay ñaan doom day doom ju ma taxoon may ñaan doom waaye Yaxya day wéttile bu ma de yàlla ne ko seetal sa ñaan gi de ab lii wali yéen nga waxoon de ñaan la doomi kese doomi wali yi nga ñaanoon noonu la wali yi mel de duñ wéttile kenn seen borom dana leen soxla wali yi soo wéttal rek amul wéttal ko jot wa baroon tamuy aji baax bi waaye day jaari wajutam te moom Yaxya ku baaxoon ci yaari waajutam la daan leen topp walam yakun nekku mu woon jabaaran di aji réelu asiim de mooy boromam rek duutoon mukk ku rëy duutoon mooy katab yàlla de wasalaamu mucc alayhi aji nekk la ci Yaxya yawma wulida bés ba juddoo ak bés ba wulidee wa yawma yub'asu bés ba dee ma dekkal ko ay dund mu aji dundee ñetti bés ñoo gën di xatar ci doomu aadama bés ba muy juddu ak bés bu muy dee ak bés bu ñu koy dekkal de Musa Insa Yaya moom yàlla na am na mucc ci bésab juddoom am na mucc ci bésab deewam te dana am mucc ci bés bu muy dekk itam ca pénjam yàlla de kooku moom mucc na woon faaw. parce que jàngatal kitaab yi ji alquran Mariam solos Mariam tuddal Mariam fa ñu tuddee góor ñi lañ ko tuddee. isin tabasat ba mu garoo min ali aji ñoñam makaanan ci barab sarqeen bu di bajaw bu di aji ba xamee ne génn na këram dem ci barab bu féete ca penku ba maanaam ca penku kër gi mu dëkkoon la ca noonu ba taxaw kon jàpp min doonim woyu seen ci jaaban kiidaay mu def kiidaay nag doxale ko diggante woon nit ci sangu mbërëgam wala muy keeñ boppam wala muy raxas ay malaanam fa arsal naa te ñu yónni ilaa jëm ci moom roxanaa roxas mu ci jibril dama solo sam misaaru laa ñeel ko saw yan nit muy aji mat defaroon di doomu aadama saw yan gi aji mat bind jibril dal di ñëw taxaw waaye feeñu ko nag ci melaw doomu aadama ji nga xamoo bind ndax su ko feeñu woon ci melaw malaaka kon Iisaa du nekk nit de kon roxam yi lay doon waaye mu feeñu ko ci melaw doomu aadama xaala wax Maryam xaala mu wax moom jibril ne innamaa ana naka man rasuulu rabbiki borom salaat yaa ko gis na ma may lakki ñeel la qur'aanu sarot zakiyeen mu de aji sell ci yonent de mu ne ko yàlla ma yónni ci yow dama lay may doom joo xam ne yàlla daf lay may doom joo xam ne ab yonent lay doon xaalat nekk li ñeel ma xulaamun doom wala ñoom sa sii te laaluma basarun doomu adama ci denc wala maa ko te nekk di ma bax yende aji jaalo mu ne ko fu may jële doom te man kenn denc ma xama jëkkër sëy bu yàgg yàgg du ma njaaloo naka daa amee doom sëy doom du bàyyi ko lu may ci góor xaaral wax Jibril ne ko dafa li bi ñu naka noonu la de mu ne ko mbir mi noonu la de yàlla dina la may doom joo xam ne amul bàyyi de xaaral la wax rabbu ci borom sa wo xaaral wax rabbu ci borom sa wo maa yu ñu ay jàppale maa lee ci man Jibril daal di wal ca baatam bu bëm rek mu daal di am bëgg saa wasiñ ko fa saasa way nañ ala ak li moom def ko aaran muy kaafir ñu teg kat yi suuf warahmatan yërmande min atikatin wa kaana nekk na bindal insa amran bin maqdiyan mu di mu dogal de mbir la moo xam ne yàlla dogal na ko ca cay faamala lu dëmam bu ko fan torosa sam sori fii ak moom makkaan dafa fas mu di aji sori faa jaa su diggal ko al maxaadu mu dal di hëmb doom faasa dal matu ba matoo nag mu dem ci barab bu sori waaw bu door sin insa de faa jaa su diggal ko al maxaadu marwa ila gis na naxal si jëf këpp tondoma ga de këpp këpp tondoma nga fa ko xam ne tondoma ga deewoon na ñëw ci jafandu jëf këpp ga nag sukkandiku doom ja de xaalat nag jëkkër fokk ñu xas la mu ne xelam te ma dellu jiitu xas yi nga xam ne moom la moom bi ne soo xas de wanaa daa da xoo ko Jibril ñun daal di àgg ca suufam Jibril daal ko xoo am na kam bi doon borom sa saa fekk suuf sa sa réew am yoon fekk na ci pour mu yàgg xamatu dara ci ndox ak sa kër dana ma doo xam ne dee bu yàgg Jibril ne ko xoolal yàlla dekkal la yoon ñu ngi terale ko terale ko yaa sa doom bi bon nag bul jàpp

waaw ji doom doom la joo xam ne daf lay du doom joo xam ne daf lay toroxal ah, noonu Mariam noonu la saa wasin ko ci taxawaay yàlla meññal tàndarma ci kanamam lekk moo tax ji wasin ji bëgg tàndarma mu dawal yoon ma ca ron <coughs> muy naan ci yoon ma ma ngay xalaat nag lu muy lay nit ñi ëllëg bu leen indilee doom te ne amul jëkkër buur ne ko fay maa tara yi na ndem gis nga minal basari ci doomu aadama aadan kenn tam laaj la waxul yi waxal inni na commande sar tu misar jàpp ku la laaj rek ne ko man naa ne damay jàpp sama doom ji daal lu ma ci jàpp naa ñeel yàlla rek sama mbiram doom ji lu ma ci dara dara dara banaa banaa li nag moom ak yàlla ren lu ma wax ci ma alyawma tey insi yanam nit de yàlla sakkoon na ko loxo loolu rek faata tam dikke bi ak ma insa xaw ma ngi tam ña saame doo ngi moom dana moyanu ko de baram demoon di sangu mbërëg rek dam na sa xam góor dellu si gàddu doom yi leen de ñu gis ko doom xaa loolu ñu wax ko yaa Mariam yow Mariam fat ji dikke nga seel la far yenn de aji mag de ñee ko indi ngërëm ba mu mag de doom jaamu baay yaa ak sa Haaruna yow jigéen a Haaruna yow jigéen a Haaruna kooku am na taawil yu bari yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam mu jëkk ma de magi Iisaa magi Muusaa seen diggante nag mën na junne juróom-ñetti téeméer jaar waaye ah askanu Maryam buñ ko toppee ba dem ci jamonoy Haaruna ci mbokk la mbokk ku jub mbokk la ci Haaruna boo nag ngi mel ni jigéen ak Haaruna la yaa waxta Haaruna yow jigéen jigéen ji bokk ci Haaruna bi nga xamee ne genn gaño lañ yaaram ku bokk ci gaño dañ la wax axo axo axo fulaani wax axo bani arab mbokkam arab te fekk na maanaam mbokk mi juddoo ci arab loolu la namm wala waaju saay saay la woon ci mariam bon wax ji xasta la yaa waxta aaruna yow jigéen ab aaruna yow jigéen ju bon ji ni aaruna saay saay bi day juddoom yoo xam ne waa amut baay wala Haaruna waa ji la woon ba tey ci jamonoy Mariam nga xam ne dafa yiwoon ba ñu wax naa ki de mooy càmmiñal Mariam rek ci mbaax mi Mariam yiwee ci jigéen ñi daal ni la Haaruna mel ci góor ñi ñu naa ko uxta Haaruna yooyu yëpp lu ci ne taari nañ ko yaa uxta Haaruna yow jigéenal Haaruna maanaam Haaruna mu kiw mi nga xam ne yow yaa doon nawleem te yaa doon ak jigéenam yow yaa dikke lile wala yow mbokkam Haaruna yow mi bokk ci mu jëkk ma nabi yaa def li maa kaana nekkutoon abooki baay sa imraa sawin di góor gu di njaaloo maa kaana nekkutoon ummuki ndey sa baxiyan di aji jaaloo yow de sa ndey daawut njaaloo sa baay daawut jaaloo mu ana foofu jële doom jaamut baay wax nañ ko lëf de dana doon seen fii tam xaaloo fa ataa tam junjëg ilay jëm ca doom ja de moom na mu def la ko yàlla digaloon rek ne du wax ci xabaari doom ji doom ji daal bana mbiram ak yàlla lu yàllaay tontu waaye moom du jowaat bu joxoñ leen doom ja rek ne leen laaj leen doom ji xaaloo ñu ne kay fa nu kallimu naka nuy waxe man kaana doom ja fekkeef na ko fil maa di ci biir sabiyan bi muy gone doom ji juddu bu xees kenn forogu ko ñu naka la ñuy waxeek moom Iisaa dal di jëme ci ñey laaj alam wax ne ñi naka man Abdullahi jaamu yàlla laa mu ne aataani ye jox na ma alkitaaba tawreet kitaaba linjiil yàlla dana wàcce ci man bu ñuy wax linjiil wa jaalani def na ma nabiyyan di yonent wa jaalani de na maa kuntu fu ma nekk damay jëriñ nit ñi de julli wa sakaate asaka maa kuntu seet sax na ma xayandi aji dund wa barran dénk na ma may aji baax bi walidati ci ndey sama wax yaari waajur ndax amul baay wala mu yejaan ni defuma jabbaran may aji mbëru te yàlla kuy mbëru sax kenn ku di aji ci xaar yi wasalaama mucc tukkee ca yàlla ala yaa gën a sori ci man yow wuli ci bés ba judee mooy yow ma amootoo ak bés ba may ba def na gàkkal ma xayam bi ñu aji dund rek biir bi taxaw wax loolu ba nag fi daa fam ko di saru xaar ko fa xool xam na ne lii tam ñu danañ ko def yàlla moo tax Ibni Abdoulaye moo jëkk a génne ci gémmiñam jaamu yàlla la ñu koy jëm yàlla ni tam ñu dañu am benn lay ci moom wóor ne zalika zalika kookule Iisaa Iisaa ibnu Maryam mooy doomu Maryam de xale boobu juddu wax wax jooju mooy Iisaa ibnu Maryam de xawlul xaqi waxi doomu Maryam ja waxi dëgg la mu de yàlla na ne ñu Iisaa wax na jaamu yàlla la wax bi dëggoo ngoogu de la wax ja nga ne jëm ko doon danañu sikki fii ci moom maakaana ne kuddi laa yi ñeel yàlla ani tax sa mu jàppat min waladin doom maakaana xeelut yaa ngi ñaan yàlla année tax ba mu jàppat ñu war a din doom subhaanahu wa sallam isaa xasaani ñu année tax ba mu jàppat ñu war a din doom maa kaana yellut yaa ngi ñaan yàlla année tax ba mu jàppat ñu war a din doom subhaanahu wa sallam isaa xasaani man man mu amran xaaral mbir xëy na ma yàqul naka dana mu wax loolu ñu doom ndax moom bu bëggee amal mbir rek ko ne nekkal mu nekk ñi soxla doom dañoo bëgg doom ji leen di dimbale ñuy def waa waa nag laa naka yàlla rabbi mooy borom sa borom bu kumte borom seen boobu doo wéetu lañ ko jaamu de asali lañu tudd siraatul yoon la mu sax mu daay jub de xoxale fa tawut la saabu kuréel ñu bay ngeen ci diggante seen kuréel yi wuute gannaaw gi nag ci mbidam Iisaa ba def ñetti kuréel waaw nastoriyatu yaqobiyatu ak malkaaniyatu israiliyatu rek ñoo defoon ci waaw ngir ma nga xam ne moom la Iisaa bidaloon di yoomin ci coow waaye asimin bu dee aji màgg de asmin kaawteef dégloo na biim ñoom waa asmin kaawteef gis doon leen ci pénc yàlla yow ma yaatu naa def ba ñu dikkal ñu de laakin du fi nekk a way weddi ñu yàlla al yow ma tey su dara ñu fay nekk dañ ci réer mu biin bu dee aji bid de ñuy sàkkal yàlla bokkaale dañoo réer de waan sirum ragal loo leen Muhammad yow ma xasrati bésëb yàlla de naga loon ragal loo péncam yàlla de tudde nañ ko yow ma dana rëcc lu taxoon mu def ko bu doon def lu baax dana rëcc lu taxoon dal li mu def saaka ba ndam nam nam def ko bee ba dogaleef lam rubbit ma de wawum te ñoom fi xabla si way nekk nañ ci fàggal wawum te ñoom laa yoon na gëm ci ñu de dinaa naka lu naa noonu naa def si dana nu doon la ba suuf wanaa laa ñu nekk ci kaw suuf de wooyu jamono def na dellu leen ñoom bi léewi de naa ñu jëm ci ñun de waskur jàngatal fi kitaabu ji téere Ibrahima Ibrahima de su dee solo si ñoom Ibrahima inna woon ak moom kaan nekkoon na ma si biir xam dëgg laa na benn jigéenam ci Isxaala ba mu waxee yaa bi ñaan baayam yaa abati yow baay ñu ngi lanta bu du ngay jaamu maa laa yasma'u loolu dégg mu laa yubsiruuna te gis ñu Ibrahima moom mooy xutbu tawhid taxam yépp ci wéetal Yàlla la ko jëme ba mu jot ba mu ah, na ko yow sama baay du tax ngay jaamu Yàlla joo xam xam nga ci yow yaa abati yow baay di ni la parce que bii topp ma xarit sama ji ba dëkk daa ko yoon sama yoon wuti ay jiite. yaa ba si yow bàyyi laa taabu di wut jaamu seetaane seetaane dina seetaane naka seetaane kaa nekk na mu as yéen di moyaa kon bi rahmaani jaay ji njëkk yàlla de yaa ba si yow bàyyi inee naka man sama inee naka man axaasu dina ragal am yàlla mos a ko bu jot a laax daa rahmaani bi a aji mi ngoole aala ne ko araaki bun yow aji sib nga am te yooyu lam yam tay wala yooyu lam tan tay wala yi jam dayu la laar juma naka dana ma jam lay doj ba nga soo bawut sama yàlla yi nga ay wala la jam doj ba nga dee waajur ni tong ma man ji yàgg laa sama kër gamal xaaral mooy salaamu alayka salaamu waa am ci alayka ak nekk la ci yow maanaam du ma la jotal loo sig te astaxfiru xam na bari lakka ñeela rabbi borom sama ñëw na sama kaa mu wax fi leen daa ji baax bi ci waaw moo tax mu dikk ne dina ko mbaluñ yàlla ba pare maa ko béyee alhamdulilah tabarra amina waaw te seen kum dara ma beru leen moom moo tax doon naa ngeen jaamu ñu ne ngeen di jaamu lu yàlla du ma jaamu mukk man du jaamu mukk xëy du ma jaamu mukk lu yàlla waaw dama dama jaamu rabbi borom sama sama borom rek laay jaamu asa asam na allah akora mu ma nekk ci sax yéen laaj taxaw di juddoo ay rabbi ñaan borom jaamu borom sama de. nag ngeen fexeel ngeen ci seen jaamu këram yi wala maa tasalam ba mu beroo bu maa yaatu dina la jaamu ñu lay nu may wa yaqoba yaqoba doom yu saaka bokku leen képp yàlla Ibrahim ak doomam Isaaxa ak doomam Yaqoba yàlla may leen ñoom ñëpp ci nekk ci yonent ak tagg wu rafet mboolem nit ñi de waskur tuddal fil kitaabi ji moo di sandi aji sellal ci jaamu boromam de wakkaan nekkoon mu rasulan di yonent nabiyan bu di bu yónni wanaa day naaw tan ko moom Musa waa ne ko indi anallahu loqal shariki min jaanami dóor jawalu doj wa lay ma ne wa di nday joor de ba mu jógee Madiyana jëm ci Misra wa qarrabnaa tan jegeñal ko na jéen bi muy dee alee nun de yàlla jegeñal ko ba mu dee alee yàlla moom moo jago wax ak yàlla de wa am naa tan may dara ñal yàlla na Haaruna mu di yonent te moom Muusaa moo ko ko ñaanal nabiyan di yonent de waskur tuddal kitaabi ji téere bi Ismaayila Ismaayila doomi Ibrahim de dina na kawam kaal ne ko na mu saada ko di aji dëggu di aji dëggu ab dëhël de yonent yàlla Ismaayila lu mu mësa dële rek dana ko masal mas naa dëleen teeg nit ne ko ñaanal tukki ñu kenn ko néeg ma barab sàngam danaa xëy ñu fekk la fa Ibrahima taxaw na fa wakaana nekkoon na mu rasulan di yonent nabiyan di di ku yonent de wakaana nekkoon na mu yaamuru di digal aloo ñooñam bi salaat di julli wa sakate ka saka wakaana nekkoon na mu hen rabbi fa borom mardiyan di kuñ gërëm de bu mata dërël la bu julli di génne asaka te ku yàlla gërëm la lool gann saaliwu na ne ay gan mat na ñoo fa am ci sama kër ba ma ba ma leen rek ma xam ne ci wàllu yi yéen bokk lii di ma tàggu ma leen dénk leen ma soog dem de waaw ñu dénk ko lii ne ko ñu lay dénk juróom benn yëf bul bëril nelaw ku képp kuy bëril nelaw du am xol bu sell de xol bu sell nga xam ne yàlla rek a cay nekk ku bëri nelaw du ko am de ne ko bul bëri lekk ku bëri lekk du mën a naafila guddi mukk de ne ko bul bëri jaxasoog mbindeef yi ku jaxasoog mbindeef yi diine du mucc ne ko booy àndaale yàqkat booy àndaale yàqkat kooku itam du am mukk mucc ak diineem booy àndaale yàqkat du deeale du am du am mucc ak diineem ne ko wattul sa làmmiñ buy fen ak jëw du deeale mukk gëm yàlla ne ko buy sàkku ngërëmal mbindeef yi itam du am mukk ngërëmal borom bi de Ismaayla mi moo am na ngërëmal borom bi de waskur tuddal fi kitaabi ci téere bi Idrisa Idris tuddal Idrisa mooy maami bàyyi nuuyi innahu naka moom kaan nekkoon andi dëggaraakoon na bee liggéey nañ ko def war a wanaaw te yëkkati ko makkaanam ci barab xam yéen bu dee aji kowe yàlla yëkkati na ko barab bu kowe ma ngay dund ci asamaan yi ñenanteel ge bara ko yonent fekkoon guddi gañ ko rañaanee ñu ne ci juróom benn ñu dugg na aljana te fekk mi dund gannaaw bu mu waxee malakul mawt ne ko mosal ma dee ndax ma mën a jaamu sama borom bu baax mu mosal ko dee waaw dellu ko dee kalaat mu ne nañ ko won safara ndax mu gën a ragal boromam ñu won ko mu ne nañ ko won aljana itam ndax mu gën a xemeem jaamu boromam ñu won ko aljana mu dugg malaaka mi ko won nag taxaw ci bunt ba mu toog lu yàgg mu ne ko génnal nag mu ne ko génnuma mu ne ko waxante wuñ moom loolu mu ne ko nañ layoo ñu layoo ak yàlla yàlla ne yaa wax ne man naa bi muxrajina yaa wax ne aljanna ku dugg du génn yàlla ne waaw mu ne ko man nag dugg naa aljanna génn dootuma génn de ba tey ma nga ci aljanna ka ñëwale gaay ale si na ñoo di ñaaña anama daal xëy na yàlla aade ñoom nee na bii ne ci laa doon ngeen liggéey man xamal naa waaw mun su rek ci ci sa ci aadama man xamal naa ak ca ñenu warloo maa nooy ñu ànd ak nooy ca gaalam ga ñooy sëti yonent yàlla waaw Adama di sëti yonent yàlla Noohun di sëti yonent yàlla Ibrahima mbooloo mi ñu tuddi ci saaru yi dala ci Sakariya ba fii wa min suriyati Ibrahima ak ci sëti Ibrahima ñu ci des nag sëti Ibrahima lañ far Isa Ismaayil ak Isaaq ak Yaaqooba wa wa Israayila ak ci sëti Israayila ki Musa ak Aarona Sakariya ak Yahya ak Insa ñooñu ci sët Yaaqooba lañ bokk far wañu naa day naa ak ñu ñuy jubal wacc ta naa tan tan leen dartu leen dam jàngee naa lay ñu ayaatu rahmaani alquran yi aj yërëm ja xaroo ñu rot su bit muñ di way su jóor ba bukki yanta di way jooy fa xalafa tawutu min baalim ca gannaaw seen alfun way bon a baawa sànq nañu salaata julli wa tabbaaw tañ topp saawaati bànneexi bakkan ya fa soofa yalqaw na xam nañoo daje xayyan aw kuur ca safara leen illaa lu fi nag man taaba ko tuub ko tuub na waa gëm waa amana tam jëf saale am jëf jiw wulaay ka ñëwee gaay yëpp noonu danañu xoro aljana sax aljana wala a déefut sax lëti aljanna ja xam ne waxaade dël na rahmaano ay jiiram jene baade woo jaamam dul xay bi ci fardu de inna woon naka moom dëlëb yàlla kaana mosu moo day wa kaana nekk inna woon naka moom yàlla kaana nekk na waadu woo maak yéen bi liñ dikkee rek yaay yàlla lim dële dana ko joxe rek laa yas ma woon a dégg ñu fi al aljana la woon mbóosóor di laa bi nag salaatu salaamun de nuyoo ko ci bakke yi ko defal ci léegi waa seen ak ci woon gis ko jana su jooju daal jana la ne noonu su doonu jox mi ne bari naa ci nekk na tox ca ragal yàlla de ku ragal yàlla rek la yàlla jox aljana jëm ñu de wa ma anzalna sabila bi amri rabbika wàcc na ci yonent bi ba nga xam ne wax na ne danaa leen tontu ëllëg te fàtte wax Isa laa waaye way gi dog fukki fan ak juróom gannaaw ga mu njiit naa ko yow de nga ma dikkal lu gën a jege li muy dikkal léegi Jibril daf koy tontu naa ko wa ma anzalna sabila wàcc bi mu daa bi amri rabbika wàcc na borom na ay dina la nekk fa kanam sunu wa ma nekk ci gannaaw sunu loolu de wa ma kaana mas a nekk rabbu ko borom ko mos de aji fàtte de rabbu samaawaati borom asamaan juróom yaa wala juróom yaa wama bay na maa nekk digal digal waa bu ñu wéyal ko jaamu wastagir mu ñëw dina baal di ci jaamam de altaala mu xam si la dafa ñeel yàlla sami aji ah, ah, turandoo de doo dégg mukk tuddee laaw de <clears throat> baa dina sosoo ba tey li buur yi bew kenn mës da tuddee sa doom laaw de kenn ko mës a def ba saasa la biitam seey mu daldi dee wa yaqul dana wax wàcc na ci Ubay ibnu Xalaf wala Wali ibnu Muxirata wala Haas ibnu Waayil Abaa ibnu Larrati ab tëggaloon ci saaba yi daf ko tëggaloon mu tëggal ko ba noppi jox ko mu ne ko demal ba ëllëg nga ñëw ma fay la jëlee sa mu ñëw mu ne ko demal ba ëllëg jëlee sa mu ñëw ba mu yàgg mu ne ko lànk naa du ma la fay xar mu ñëw bés ne ko fay ma mu ne ko du ma la fay lu may nga weddi Muhammad mu ne ko man duma weddi yonent bi mukk sama fay jaag ñu dama fay jaal axira mu ne ko su ma dee danaa dekke ah mu ne ko boo dee da nga dekke mu ne boo na balaa ma laa fay ba te laa dekke su ma dee ba dekki bu keroog dama fay de moom lay wax naa wa yaqul dana wax lin sa ano yéefar ba daa ñuy weddi dekki te mooy xaasi in waaye wala mu xerata wala wali mu mu xerata <coughs> wala ubay ay sama mittu ndem deenaa la soo fa ufra ñu xaleef naa yéene ma yéen may aji dundam su ma dee danaa dekki mu ne ko boo dee danga dekki mu ne ko boo nag balaa ma laa fay ba laa dekkee de ngi di ji buur ne aw laa yaskur ndax fàttali ko ci limsaanu ubayri wala walid xanaa naka ñun xalaat naa bind nañ ko min qabli ñu jëkk wala mu yàgg tamit mu seen dara xanaa bi mu bu rànkeel yàlla mu dekkal ay yax yu gunóor xanaa dafa fàtte ne dañ koo sakkoon te jógewul ci dara xanaa loolu gën a jafe ba war a bi gëgg ñu ne ma lanasturannahum walaay danañu kongaleen wa shayaatiina ak seytaane seen ya suma la nunzirannahum topp walaay danañu teewaleen xawla jaanama fa xeew jaanama bi seen bi ñu jóoy boofu de waaw yi fa gune daañ ko dekkal leen ci seen teewal leen fa buntu jaanama de suma la nunzirannahum topp danañu dindi ñu kulli shayaatin yi nit bépp kuréel ayum kan ci ñoom asadu moo gën a topp mati yéen ci ñoome ala rahmaani ci aji yërëm jëre ku nekk nag ñu seet ña gënoon a ñeme yàlla nag ñoom la ñu jëkk a sànni safara su ma la nu topp nu aalamu noo gën a xam léegi ci ñoom ñoom xawlaa ñoo gën a yebbi aji safara su leen ci xaraf de way ñu kenn ci yéen laa waari doo am laa ci xaraf mu jaama de amul kenn koo xam ne yàlla bind lu mooy da nga bëgg xaraf de jógi laa yaroon wàcce yi saaba yi dañu jooy jooy jooy ba yénoon ci jooy gi mi ñu wàccoon laa ji tam jooy kaan nekk na xaxaman de aji waar ala rabbika wala borom sama ma leen di luñ dogal de su ma nañ ci topp nu musal la dina ñaanal taqwa ragal nañ yàlla ñu ragal yàlla ne moo gën a xew cunkóor gën dana jaar ci kawam safari maal janna mooy ku nekk dana dem safara waaye jullit bu moom waaw safara du ko lor de ba malaaka ma dafay wax jéggil yow jullit bi gaawal jéggi gaawal jéggi siraat sa leer gaa ngi fay sama safara bi wande saru tan baye asaalimina way weddi ñi gis yéen ñi di boo fi aja ja asar jaanuma de way daatu leen dem jàngel alayhi ci ñoom jullit ñi lay bëri ayat naa fansinu bay naa fi mbir ñu di way leer xaala wax la sina ñaaña kafara wet nañu li la sina ñeen ñaaña amanoo gëm nañu ayil ko di xëy kan ci ñaari kuréel yi xëy na ñoo gën maqaaman ci Eh, eh, ay taxawaay waa xam sa gën a rafet nag yéen ci jotaay boo xamee ne yëpp yaa gën a rafet ci kër ana ñu gën a rafet ay yére ana ñu gën a rafet mbooloo buur ne wa kamala tanaa bëri ñu mun a waaye xam la wuute jëkk seen ñu xam xeeti mooy ñoom ak seen ñu gën a rafet asaasan ci yére ci yéen de wari yéen ak taarab kan kul waxal man kaana ku nekk na ci réer fa dem dana jox rahmaanaay njëram jëf fëleem ci dina tëbb la ñëw ko raxma ay yéram ak tëbb ci àdduna de ngir jay ko atay saaraaw ba dem gis yoon la defal leen ko malaaka ba benn mu ko dina ma xam ne ñoo xam ko kaa moom sharul moo gën a bon makaanam ci daraja wa arafuta moo a doon di jundan ci dolli yàlla la dina naaya ita doy jub nañu dana am jub wal baaxaatu waye def saalihaatu yëri yooyu te mooy topp yàlla xayrun moo gën inda rabbika fa borom sa saawan ci yool wa xayrun te moo gën maradan ci delluwaay afara'ayta solution allati waaja nga xam ne kafara wet noonu ba yaa sinaa ci alxuraan sunu tu mooy aziim waaye wa qaala tam wax ñeel xabaab ibnu rabi ibnu dara ci tëgg ba ne ko loo te yàlla xalef naa jox ma maalam di ci alaaxira wala dana doom bu baax ma fayda ak talaax ndax yët na mu alxayra faddu ndax dafa yët faddu amit tax fa am na mooy ndaraamaane fa ay yëram jaxadan ko bëre maanaam déedéet waa kallaa dëgg te nag bu mu xam ne bind maa xool la muy wax wala mu te nu tëbëree ñëw ko mais asal ci mbugal ma dana ak tëbëree wala di soo danañu jox ko maa xool ci àll doom ci àddina waaye war a waaye dana mu dikkal nu ci pencam yàlla far dan di muy waa ji weete wa tax soo jàpp rek ñoom yéefari màkka min duni laay dut yàlla aalihatun ay yàlla di yàkkoo ngi nañu nekk xestan di way ramm doom ñaa leen ci pencam leen de te yàlla ya bien bare waaye i ne danañu nekk juddan diini ñoom xarim ci ñoom de adam sawara ndax gis nga anaanakarum asal naa leen nañu seyaatina seytaane asal naa xiir nañu seyaatina seytaane al kaafir jëreet ña taw zuum danañu yëngal de danañu yëngal de balaa taajal bu leer tam bi alayhim ci ñoom innama na'uddu naka danañu lim dañu leen ay fan xattan ak lim de ba naxtu jàpp waaw dund leen ñu fang leen di yóbbu safara de yow ma naxtu bés ba danañu fang al muttaqina ragal na yàlla ila rahmaan yi jëm ci ay yéram de waxtaan bi mun di garab bés ba nga xamee ne yàlla dana fang julli jox leen ñu waar ku ne ñu ne la mébétal loo bëgg a waar ko kii ne man fas laa bëgg ñu ne gëlëm waaw ñu ne saxaar ku nekk ñu jox ko war waaye ba mu taam moom lay dana aljanna wala soo ko tënk almuslimina waaye rek dina ila jahannama ñu jëm jahannama nga gën nit ñi gën a mar waaye nga gën nit ñi di yéex a yéex a ñoom ñu fonk leen ñoom ñu doxal seen tànk laa yàgg ko ne moom dañuy safaata am ramu ilaa may taxata nga rek a jàppal ma rahmaan saa yi yéen jaaxal ko ñu rëdd te moo di laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa qaala wax na ñoom way weti dekki yow rek na salaam ak yëfër yi te taxul sa jàpp na rahmaani ak yéen a doon doom ñu ne yàlla doom ndax ak jiitu bi ko yooyu la ci dënd bi aji màgg di dënd bi di ci yaakaar dina jege sama asamaan di juróom yaar yata fàttal na danañ xotteeku rek asamaan dana xaw a xotteeku waa doom yooyu ñu ngi tuddee la watan sax dana xotteeku la suuf jibaar gën yaa dënd bi ñu ñëwee màgg rek am daara ngeen xool seen biraamaa ñëw aji yërëm yow la doom suñ ko dëndee yàlla doom asamaan dana bëgg a xotteeku suuf bëgg a xotteeku doj yi mokk rek wamaa mbaxee xel li raxmaan ñeel ak yéram yi ani tax ko mu jàppal wala doon doom de xelu ci yàlla mooy am doom rek lañ bëgg in kullu man fi samawaati mboolem lu nekk ja in kullu man fi samawaati wala di in kullu man fi samawaati déet lu nekk ja déet mboolem lu aji dikkal la aji yéram ja am dana buur yi jàng képp ku nekk ci asamaan ak suuf da nga ci sa borom te ñu sa jaam de doo doon de laqad ataahum takk na mu leen wax dam dim na mu leen wax dana ab lim dara na ko bëgg kulum képp ñoom aati aji dikkal la yàlla yowal xiyaam ci jëfee jëf far dam di mu aji wéede du am alal du am doon de inna lesina naka ñaaña am na gëm waa am yoo sañu jëf saariyaati farate ak naafile te yàlla xam naa def law ñi na leen rahmaanu aji yërëm ji mu dana ab cofeele ñi nga xam ne gëm nañ yàlla yàlla te daañu jëf jëf ci yàlla dana leen defal ak cofeel ci mbindeef yi de te yow Jibril ne ko sopp eh, eh, yàlla sopp naa jaamam sangam na ngeen ko sopp mu ne yéene ko ci suuf mu yéene ko ci suuf ne yàlla sopp na jaamam sangam yéen ñëpp na ngeen ko sopp su ko defee rek ñu ñu gën a ko waaw am nangu ci mbindeef yi de tey na maa yor naa naka jàppandal nañ ko moom alquran bi lisaani ko ci làmmiñ sa di tubba si rek dina la bëggal bii ci moom bu sàppe ne waaye rek yàlla de watum sa da dara loolu ci moom xaw man aw du aw nit lu dem ñu di woy xuttam si de mooy yéefari wa kam alak naa bari na bu nu alakee xam la um seen dëkk seen min xam ne ay xeer xaal tuhi su ndax danga yëg minum ci ñoom min aaraj kenn xeer yu jëkk yi yàlla aragoon ndax yëg a si ne ci kenn ñoom ñëpp dem nañ aw kas moom ndax da nga dégg law ñeeleen rikkatan baat bu daa ñu xoyo rikkatan ak yoobal ndax da nga dégg sax baata bi waa ñu xett lante loolu sax mënatuñ ko